baabul amri bi adaa'il amaana kon insha allahu taala ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahil hamdu wal minna garab bi nga xam ne chapitre bunt bi nga xam ne moo doon ñaar fukk ak ñeent doon wax ci tarug mbugalu koy digle loo xamante ne lu njëkk la tey tere ñaaw waaye ay waxam wuteek ay jëfam gisoon nañ ci benn xadis bi nga xam ne moom la ci al imaam indi woon mooy xadis numéro cent quatre vingt mooy xadis saydna abu zayd usaamatu bnu zaydin radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu doon wax ne dañuy indi nit ki yawmal qiyaam ñu sànni ko ca biir safara fatan daliqu aqtaabu batne butiitu biir ba daal di génn lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko diggoon ñu war a jël bunt bu bees ci tool bi garab gu bees ci tool bi boro eh, al imam bi ñu gaaral rahimahullah muy buntu vingt cinq ñaar fukk ak juróom chapitre vingt cinq baabu buntu al amri digle bi boroom bi digle sharia digle bi adaa il amaana ci jooxe li nga xamante ne mooy kóllëre yi al amaanatu ci arab mooy contraire waaw nga leen lay ñuy firi ko contraire ak taarifu bi diddi shay'i mooy mooy contraire u alxiyaana mooy ak wor ak trahison matal kóllëre nag ak digne digne être digne de confiance loolu mooy ah ah ka ko def mooy al amin waaw mu ngi jóge ci al amnu mooy ak dal ak tuma tuma niinatu nafs ah dal bu bakkan di dal nit ki di dale lépp luy ak ragal ak lu muy tiit dal di dàqu moom mu ngi jógee ci amina waaw amina amaanatan léegi ñu ka ko doon ñu ne amin ke wóor comme nañ doon woowe yeneen bi alayhi salaatu salaam nga xam ne loolu Euh, moo yonent yëpp loolu lañ ay umanaa lañ ku nekkul amin manoon ma yàlla du la yónnee waaw ku wóorul moom yàlla du la du la yónnee waaw léegi nag ñu jël loolu di ko amaana kàddu googu nga xam ne masdar bi kon amaana jóge ci amina hein moom euh, ñu mujj almaana mooy lépp loo xam ne ndénkaane la ñu koy woowe mooy alwadia alwadia ñu leen di woowe al amaanaat waaw ñu leen di woowe al amaanaat kon ah mooy pluriel bi amaanatun amaanaat kon daal mooy loo xam ne nit ki da koy dale wala dañ ko koo dénk mu war koo jooxe waaw moo tax suñu waroom ne yéen ñi gëm yàlla ah bu leen wor yàlla ak yonentam bu ko defee ngeen wor tal seen kóllëre ak ya nga xam ne moom la leen boroom bi wóolu ba teg ko seen loxo ngeen jëloon ay pacte ak moo ngir ngeen doxe ko waaw kon mooy daal ci wàllu bu ko sariya di wax mooy lépp àq boo xam ne daa gàllu ci loosu jaam bi tamu war koo wattu war koo jooxe loolu mooy al amaana kon mu ne kon baabul amri loolu nag sariya moo digle buntu bi wax garab gii di wax ci tool bi digle goo xam ne nekkul ay bu ma neexee defa non waruk di jooxe li nga xam ne mooy yiñ ko wóolu téyiñ teg sa loxo waaw wóolu téyi mu ne qaala allahu taala tàmbale comme ni mu waxoon ne noonu lay ubbee buntu yi mu ne boroom bi nga xamante ne nii de moo kawe te yéegul nee na inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahlihaa mu ne boroom boobu nee na allah ci suuratu nisaa yi aaya cinquante-huit al imaamu rahimahullahu taala def cee jël li nga xamante nii moom la moom la soxla ci bunt bi waaw mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne nii moo kawite yéegudde nee na nee na inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala de ya'murukum mu ngi leen di digal yéen jaam yi antu addu ngeen di jooxe al amaanaati kóllëre yi waaw ila ahliha jëmale ko ci ay ñoñam waaw borom bi nag na ci wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira suñu borom bi mu ci tegal na ne wa ma leen di digal man ci seen borom bu ngeen di àtte bayna an-nas diggante nit ñi moo xam monsieur le juge nga wala daa am ñaari nit yoo xam ne daa am lu dox seen diggante nga war leen a àtte ah bu lool xewee na ngeen ko def an tahkumu bil adli li leen boroom bi digal mooy na ngeen àtte ci dëgg ci justice ci yoon inna allah dëgg-dëgg boroom bi ni'ma ëskëy ak a baax maa la nga xamante ne ni ni'ma ya'idukum waaw mooy la nga xamante ne moom la leen di waare ngir ngeen ngeen ngeen ngeen lamboo bi inna allah dëgg-dëgg boroom bi kaana nekk na te du dañ di nekk sami'an aji déggaakoon basira aji gisaakoon kon aaya boobu la indi nga xam ne ci bunt bi daf ci leer comme li mu waxoon ne day ubbee bunt yi te garab gi garabu nit ñu sell ñu alquran ak sunna la moom lay ubbee alquran lenn ci ay kon borom bi di ñu ci digal dàmbale ñuy inna allah borom bi de ya'murukum mu ngi di digal yéen jaam yi an tu'addu ngeen joxe al amanati ila ahliha ababul amri amaana mu ngo waaw kóllëre na ngeen ko matal waaw akbar léegi nag amaanaat yooyu mooy la ah <laughs> loolu borom xam-xam yi dañ ci wax ay wax yu wute waaye daal ci gàttal xam nga lan la mooy lépp loo xam ne moom la boroom bi daal di teg lépp loo xam ne moom la sharia bi teg diine ji moom la alhamdulillah borom bi teg gàll ko ci loosu mukallaf bi ci doomu aadama yi nga xam ne ay àq yoo xam ne digganteem ak boromam la. waaye ay àq yoo xamante ne digganteem ak moroomam la loolee borom bi teg ko ci loosam mu war koo sàmmonteel lool mooy kóllëre yi waaw boo ci fell rek xamal na yow defoo li la war mooy inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati lu benn waaw waaw yu bari la waaw te dina wax bi ci gina a màgg moom lay indi kon ñu jàll ah. bañ a yàgg fii waaw mooy lépp loo xam ne ndénkaane la boroom bi teg ko sa loxo na ko delloo bu dee sa digganteeg sa borom ah borom bi ñun ñoo jëloon engagement te moom lay wax mu ne wa qaala taala kon bi ay cinquante huit suuratul nisaa léegi nag mu des beneen bi nga xam ne moom laal imaam bi indi fii mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne nii de moo kawete yéegul ba léegi nee na. innaa aradna al-amaanata ala as-samaawaati wal-ardi wal-jibaali fa abaynaa an yaxmilnahaa wa ashfaqna minhaa wa hamalahaa al-insaan wa hamalahaa al-insaanu innahu kaana zaluuman jahuulaa kon muy suuratul ahzaab aaya 72 ah fa laaya ya di jeexe waaw suñu borom ne inna ñun borom bi tabaaraka wa ta'ala waaw aradna lamaanata ñun ñoo daldi gaaral exposer amaanata li nga xam ne mooy kóllëre ala samaawaati ci juróom-ñaari asamaan wal ardi ak suuf wal jibaali ak montagne yi ñépp gaaral naa leen ko ne leen ku koy yen waay kan moo may yenul sama kóllëre gi man borom bi taxawe ko ngir doxe ko waaw ah fa abay na ñoom ñépp ñoo lànk waaw ñoom ñépp ñoo bañ wa ashfaqna fiha ñu daal di tiit wa ashfaqna minha ñu tiit ci la fekk ñii kóllëre borom bi illaa bés bu ñu ko jëlee ba nax ko ñoom looloo tax ñoom yi <laughs> engagement boobu moom duñu ko jël ñu bañ ci ay teggin waaw waaye nag wa xamalaha al insaan kañu naan nag ko gaaw a fàtte waaw ka gaaw a fàtte lool di nit moom ne borom bi maa ko tippoo maa koy jël waaw waaw man maa ngi ci chargé wu borom bi suñu borom ne innahu dëgg-dëgg moom kaana nekk na de zaluman aji tooñaakoonu boppam jahula koo xam ne ah réeraa koon la allahu akbar réeraa koon la léegi kon lool suuratul ahzab ay soixante-douze boroom xam-xam yi nag wax yi bari na ci amaana gi mooy dem am ñu mooy faraa'id yi mooy yàlla farataal waaw mooy lépp loo xam ne diine ji moom la laaj ko lépp lu yàlla farataal hein borom bi wóolu ci li nga xam ne mooy jaam yi am ñu ne yooyu mooy yu alal yi comme dénkaane yi diggante jaam yi am ñu ne mooy farata yëpp julli woor aj makka azaka loo ci manta defoo ko mooy borom bi dénk na la ko boo ko deful mooy yow kóllëre ga nga xam ne hein moom la borom bi jëloon a jéem ca alastu bi rabbikum xaalu balaa waaw yawma alastu <laughs> bés boo bële borom bi laaje woon alastu bi rabbikum est-ce que duma seen borom ñu ne ko tax kay waaw ba pare nangoo jël kóllëre ga nga xam ne moom la gaaral asamaan yi ak suuf am na nag ñu ci borom xam-xam ñoo asamaan yi mooy ñu dëkke asamaan ñu bañ waa suuf ñu ko dëkke ñu bañ ba mu des nit moom moo ne man a <laughs> ak montagne yi waaye daal mooy asamaan ci boppam ak suuf ak ñépp daal kenn nangu ko ba mu nit waaw ñu ne jant yeeg yeneen yi ñoom dañ ne boroom bi ñun bàyyi ñu nekk rek comme ni dañ ñoo tàggat yow daal ci lu la neex kese la ñuy dem bu ñu may possibilité ñuy may ñuy bañ a ka bañ a a ka nangu <laughs> li nit li may nit <laughs> moom mi ko nangu waaw <laughs> léegi kon am ñu ne eh, eh, loolu la quoi am ñu ne mooy amaana gi mooy la Seydina Adam alayhi salaam waxoon doom ja waaw. di wóolu ko ci njaboot gi mu daal di faat mbokkam ma loolu waaye daal euh, amaana gi mooy lépp loo xamante ne li njëkkoon wax sànk lépp loo xamante ne boroom bi da koo gàll doomu aadama mi ngir mu nekk xalifaam ci kaw suuf taxawu ko ci kaw suuf dundal suuf nga am ne dama leen fee indi fii fiiha ngir ma bëgg ngeen dundal suuf dundal ko ci lan ci ay tabax kes ah non loolu mooy derrière loolu moo mujj dundal ko ci wéetal yàlla jaamu yàlla di dellu ci yàlla bëgg suuf si nga xamante ne nii néeg bi mu fi jëkk a teg mooy ngir ñu jaamu ko lan la lan la ji bi bakkata waaw waaw hudan mu nekk jub ngir nit ñi waaw nekk barke borom bi def ci barke loolu la bëgg suuf ñu ne fi waaw ka nekk nag ci loolu le kooku moo doxal amaana kooku moo diñ nekk le vicaire d'Allah sur terre mooy le représentant d'Allah sur terre waaye képp ku ko wor mooy wor nga ko teg lay këpp nag sa kaw lay dal ci gàttal léegi nag al imaamu Nawawi rahimahullahu ginnaaw lii nag mu ñuy duggal ci xadiis yi ginnaaw lii mu ñuy duggal ci xadiis yi gis nga kon ñaari ñaari yi rek la indi ci wàllu li jëm ci wàllu euh, kii bi ñu nekk mooy ci wàllu garab gi wàllu alquran bi léegi nag muy ñëw ci li nga xamante ne mooy xadiis yi eh, téere bii nag xadiis yi eh, gin naa bari que yi nga xam ne moom la jóge woon ndax al imaamu Nawawi rahimahullahu taala indi na ci li nga xamante ne mooy xadiis numéro cent quatre vingt dix bi ñuy gis nii hein eh, muy ñaar téeméer bu manqué benn foofu la koy tàmbalee dina indi xadis bo boobu foofu lay tàmbalee ba xadis bi nga xamante ne nii mooy xadis numéro ah li nga xam ne mooy deux cent deux loolu lépp di wax ci digle euh, ci euh, jooxe li nga xam ne mooy ndénkaane yi mooy kóolute yi ñu borom bi teg suñu loos kon ñaata xadis la quatre-vingt-dix-neuf deux cent deux cent un deux cent deux waaye nag xadis la woo xam ne ñetti xadis Ah, uh, surtout bu mujj bi gudd gudd gudd gudd la def ah waaye walillahi alhamdu wal minna kon mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ayatul munaafiqi thalath idaa haddasa kadhaba wa idaa wa'ada akhlafa wa idaa tumina xaana muttafaqun alayhi wa fi riwaya wa in saama wa salla wa za'ama muslim kon al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu dugal ñu nag kon ci xadiis yi ci eh, xadiis yi nga xam ne moom lañ di fii muy ñeenti xadiis yi benn bu ñu njëkk mooy xadiis numéro cent quatre-vingt-dix-neuf benn mu ne waan abi hurayrata mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci saydina mawlana abu hurayra sahibu eh, eh, xafidu sahaba eh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah <laughs> mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na ayatul munaafiqi mandargaay naafiq ah salaas ñett la bi ci njëkk ida xaddasa kadab ida xaddasa fu mu nettalee fu mu nettalee dara relaté dara wax dara kadaba day nar day expliquer mooy lam wax wute naag li am bu njëkk baaw bi ci tegu wa ida waada axlaf fu mu doxee fu mu fu mu digee rek trahir na gaaya wax na lu wuteeg la nga xamante ne nii mooy lam digee day wuteeg lam digee mooy axlafa waaw ñetteel bi wa iza tumina bés ko wóoloo ci mbir ak loo mbir moom num mbir mbiroo xaana sawaay daal leen trahir <laughs> mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamaani hmm, al bahraani al azimaan daal dinañ koy solo ñaari géej yu mag yi muy al imaamul buxaari al imaamu muslim rahmatullah alayhima mu ne wa fii riwaaya am na nag ci benn riwaaya imaam al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah am na beneen riwaaya boo xam ne ci xadiis bi da wa in saama yeneen tubaab saa saam dajee teg ne waa ji moom ku mel nii rek lii mooy màndargaay naafiq ku mu daj moom kii moom xam ne ne naafiq la wa in saama même bu ne julli na wa sallaa wa in saama même bu dee woor na wa sallaa te mu julli wa zaama tamu naa ne annahu muslim moom ab julli la même bu dee loolu la yor jikko yii moom kooku moom mandargaay naafiq la yor waaw <laughs> Allahu akbar kon mooy bu dajee ci moom rek mooy naafiq la <laughs> bu dee ne waa moom saaba mu ngay woor wa salla wa za'ama annahu muslim que mu jàpp ne tey wax ci plateau yeeg toit bu ne moom daal woy ngëm la hadis bi al imam al Bukhari Muslim est-ce que ñoom rek ko solo déedéet al imam Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon al imaamu Tirmidi ak al imaam An-Nasaa'i rahmatullahi alayhi al imaamu Buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci barab yu bari indi na ko ci ñeenti barab waaye bi njëkk la ñuy jël ñu ko njëkk indi mooy ci kitaabul imaan baabu alaamatil munaafiqi ñu ci téere mooy xadiis numéro 33 ci saxiixu al jaami' ah as-saxiix bu al imaamul Buxaari rahimahullah mu ne ah. Hmm? foofu ci kitaabu téereb ngëm yàlla baabu buntu alaamatil munaafiqi mandargaay naafiq mu ne haddathana Sulaymaan Abu Rabi' mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan Abu Rabi' mooy Sulaymaan ibn Daawuud al-Atakiyu Abu Rabi' al-Azdiyu az-Zahraaniyu al-Basriyu al-Baghdaadiyu rahmatullahi alayhi qaala haddathana Ismaa'iil ibn Ja'far mu nekk nañu nettali moo Ismaa'il ibn Ja'far di Ismaa'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawla Abu Ishaq ibn Abu Ibrahim rahmatullah alayhi moom itam al-Madani al-Baghdadi al-mu'addib al-qari rahmatullah alayhi annahu qala mu ne haddathana Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl ah mbokk imaamu Malik ibn Anas imaamu daar al-hijra yaa ngo mu nekk ñu nettali moo Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl an abiihi mu jële ko ci baayam gis nga ci fam Naafi' ah, ibn Malik moo ko jële ko Naafi' jële ko ci Malik ibn Abi Amir muy Naafi' ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi at-Taymi Abu Suhayl wara mu jeexu ko leen Abu Suhayl al-Madani rahmatullahi alayhi mbokk imaamu Malik la woon ah ñoom ñii ah ñoom moo ko jële ci Malik ibn Abi Amir ah Eh, an abihi kon abihi mooy Malik ibn Abi Amir rahmatullah alayhi Abu Anas ñoom ñu ne Abu Muhammad ah kon mu ngi noonu eh, kii mooy maamu imaamu Malik ibn Anas ah gis nga imaam Malik borom ngir mi boo dee naan Malik ibn Anas ibn Malik <laughs> baayam di Anas kii mooy baayam voilà Malik ibn Abi Amir. wa Malik ibn Anas ibn Malik mooy Malik boobu mooy Malik ibn Abi Amir mooy maamu Seydina imaamu Malik mi nga xam ne mooy euh, boroom euh, ngiir mi kon euh, kële Naafi' bële lanu imaamu Malik la lanu imaamu Malik la bàyyi de la <laughs> bàyyi de la imaamu Maalik mi moom ngir mi Abu Suhayli mi bàyyi la mooy lan mooy Anas hein Anas mi jur imaamu Maalik frère Abu Suhayli ma nii la di Naafi' ah. waaw <laughs> waaw <laughs> kon mu ngi noonale kon mu ngi noonale kon nag mu ne kon ci noon noonu la jaar Ismaïl ibn Ja'far an-Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl al-Abihi kon euh, maamu imaamu Malik euh, moo ko jële ci madi Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith euh, al-Asbahi al-Madani moom moo ko jële an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ayatul munaafiqi thalath idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina xaan noonu la ko ëndee ci boobu kantal imaamu muslim rahmatullah alayhi moom benn bërëb la kon di moom itam baabu bu buntu bi nga xam ne téereb ngëm yàlla ah téere bi buntu bi nga xam ne shurah yee ko def baa baabu buntu bayaanu xisaalil munaafiq lii wee leeral eh, ko kii lii eh, jikkoy naafiq naafiq mu ne haddathana yahya ibn ayyub mu ne gi ñu nettali moo yahya ibn ayyub muy abu zakariya al Baghdaadiyu al-aabidu zaahidu rahmatullahi alayhi wa Qutaybatu ibn Sa'iid Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif Abu Rajaa as-Saqafiyu al-Balkhiyu al-Baghlaaniyu rahmatullahi alayhi mu ne wal-lafdu li Yahyaa kantaak kaddu yi ma fi man imaamu Muslim sama sëriñ bi ma njëkk a tudd di Yahyaa ibn Ayyuub moom moo ko wax mu ne ñoom ñaar nag bi Yahya Qutayba qaala nee nañ haddathana Isma'il ibn Ja'far moom lañ gis sànq jarul ni ci ñëwaat ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi rahmatullah alayhi qala akhbarani Abu Zuhayl Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir an abihi moom lañ jëm mooy mbokk imaamu Malik yi bàyyi taxu imaamu Malik ak maamu imaamu Malik rahmatullah alayhi maamam nag di Malik boo bële an Abi Hurayra moo ko jëlee ci Mawlana Abu Hurayra abidu zaba radiyallahu anhu annahu qaala mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ayatul munaafiqi idha haddatha kadhaba hmm? wa ida wa'ada axlaf wa ida tumina xaan nii la ko indee ah on al imaamu muslim rahmatullah alayhi léegi nañ jël beneen ndax moo ñu indi li imaamu wa fi riwaaya wa in saama wa salla wa zaama annahu muslim lool imaamu muslim ibnul hajjaaj moo ko indi bi mu indee bi bii mooy bi ci tegu même la ñooy xadis numéro seen raqm yëpp seen kii mooy numéro cinquante-neuf ci kitaabul iman ba léegi ba kitaabul iman yi baabu bayaani xisalil munaafiq mu ne haddathana Abu Bakr ibn Ishaq mu ne ki ñu nettali Abu Bakr ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq ibn Ja'far al Baghdaadi yu al-Khuraasaani yu rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa ibn Abi Maryam mu ne ki ñu nettali moo ibn Abi Maryam moom moo siiwee woon noonu waaye Sa'iid ibn al-Hakam gis nañ ko fan yële ibn Muhammad ibn Saalim al-Jumahi mawlaahum al-Misri Abu Muhammad moom la ala axbarana mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al mu ne ko ci keneen jëlewu ko ci Abu Suhayl mais mu ngi ko jële ci kan mu ne axbarani al-Ala ibn ibn Yaqub ah kon mu ne fii moom ci al-Ala la ko jële ibn Abdirrahman ibn ah, Abu Shibl mawlahum al-Madani rahmatullahi alayhi moom mu ne qaala mu ne mawla mawla al-Huraqa li nga xamante ne mooy mawla al-Huraqa an abiihi mu jëla ko ci baayam kan mooy baayam Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra moo ko jële ci mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min alaamatil munaafiq gis nga fii la wax mu ne bokk na xam nga fee ayatul munaafiqi salaat mandargaay naafiq ñett la lii mu ne min bokk na waaw pour wanne kon mandargaay naafiq min kon fële ayatul du xas du ne lii kese la moo tax xadiisu Seydina ibnu Amr bi Abdullah ibnu Amr mu yokk ci beneen boo xam ne xadiis yi indiwu waaw waaw <laughs> waaw <laughs> dafa bu xuloo week diw rek <laughs> moom dina la kàccoore waxal la loo xamante ne nii yow da ngay tëj sa gémmiñ tellement yaa ngi koy door a xam lu ñaaw lii mu wax ci yow ba pare ne yow yow lii nga mee wax waaw wax ko ci kanamu ñëpp waaw loolu kon dañ ciy xamee ne kon nekkul xasru du xam ne dañ koo tënk ne ñett yi ñooy màndargaay naafiq léegi jeex naa ko melul nii non non non bokk na ci màndarga yi nga xamante ne nii ñooy màndargaay naafiq yi kon min bi leeral na affaire yi ah mooy tabaxee bi yàlla mooy affaire bi mooy kii la nu mu tudd bokk euh, du du du day wane ni kon min bokk na ci voilà bokk na ci mais du lépp waaw kon mu ne ah salaasa ñett la ida expliquer dina wax amul wa ida waada axlaf bu diggee dara rek ah day wuteeg lam diggante day faussé la ah. wa ida tumina bés ko wóoloo ci dara bés ko ci dara waa ji mu daal di trahir mu ne imaam muslim xoola pour wax la li imaam wa fi riwaayatin wa in saama wa salla wa za'ama annahu muslim mu ne haddathana Uqba ibn Mukrim al-Ammi muy Uqba ibn Mukrim ibn Aflah ibn Jarrad Abu Abdil Malik ah, al-Maliki al-Ammi al-Maliki al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Yahya ibn Muhammad ibn Qays Abu Zukair mu ne moom moo ko di Yahya ibn Muhammad ibn Qays al-Basri al-Muharibi ad-Darir al-Mu'addib rahimahullah alayhi moom aw di Abu Zukayr qaala mu ne sami'tu al-Alaa ibn Abdirrahmaan gis nañu al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub ah rahmatullah al-Huraqi rahmatullahi alayhi mu ne sami'tu mu ne yuhaddithu bi haadha al-isnaad wa qaala aayatul munaafiqi thalath wa mu ne ca càllale bi ah mandargaay naafiq ñett la wa in saama wa salla wa za'ama annahu muslim wa in saama même bu dee ne julli na même bu dee ne na wa mu julli wa mu ne yaa yéey annahu ko ne moom muslim mooy mu wax xam nga zaama buñ ko waxalee ku wóor mooy nee na waaw mais buñ ko waxalee koo xam ne waxam dëgërul wala day day day day day day di góndi boppam rek mooy nee yi voilà wa in saama wa salla wa zaamata mu ne yaa yéey annahu muslim ko ne waa ji euh, way wommatu la kon nag mu ngi noonu le hmm? indi na weneen mu ne wa haddathani Abu Nasr at-Tammar wa Abdul A'la ibn Hammad qala haddathana Hammad ibn Salama an Dawud ibn Abi Hind an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mithli hadith Yahya Yahya ibn Muhammad an al-Ala dhakara fihi wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim kon mu ngi noonu kon ci kaw noonu kon jeexal nañu li nga xamante